أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi fi teew ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene àndaat ak yéen ni ñu ko baaxoo def at mu nekk ci biir weeru koor yi ci béréb bu tëdd bi ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom Daaru Muxti tey muy sëriñ si xaddi yàlla na ko yàlla yàggal te may ko wér ba li mu naal ci lu baax lépp yàlla may ko mu àggale ko ni nga xam ne noonu la ko mu assasatul wafa bi xuququl iman di defee yéen ak yi ñu wees yëpp ren jii tamit ñëwaat nañ fas yéenee ànd ak yéen diir weeru koor bi lépp rek ngir laabirante ak jàngalante ak jàng xam naa ne bala ñuy dugg ci waxtaan wi dañu fi am gan gu tedd muy sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Basiru Mbàkke antañan mi nga xam ne at mu nekk saa yu ñuy tàmbali jataay bii mooy ñëw ànd kook ñun ñaax ñu ñaanal ñu ci ñu door koo tàmbali kon ñu ngi ñaan yàlla may ko fanu gudd may ko ak wér akuk tal akuk fekk akuk man ba li mu yéene lépp ci lu baax yàlla may ko man ko àggat beral ko ak cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ndax xaj na ak jotam taxul mu bari lool lool am na yeneen gàllankoor yoo xamante ne tënkoon na ko ngir mu bañ a mën a ñëw waaye nag yéene ju mu am ci ñi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bii ak yéene ju mu am ci liggéey bi tax lépp lu mu jàppoon da ko bàyyi ngir fas yéen ñoo ànd ak ñun ci bis bi nga xamante ne naka jekk moo ko daan ànd ak ñun daan ko tijji kon euh, li may def mooy dama koy jox kàddu gi mu ñaax ñu rek ñaanal ñu ñu door a dugg ci liggéey bi bala ñuy jox waxtaankat bi ak ñëw ci li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane kon ñu jox kàddu gi Sëriñ Basiru Mbàkke ànd ak bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم السهرة فليصم فحرم لنا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قال صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى كل عمل إني أعلم لي kullu amali min aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana aji bi kon nag ñu foofu xam le ne koor tuyaabaam dara melul ndax jëf joo xam ne ji borom bi tabaraka wa taala wax ne moom sama mbirum boppa maa koy fay defe naa payug buur nag dana wuteeg payug waa doole lool ban ngeen ko fonk yéen gone yi te góorgóorlu ci te farlu ci bu baax a baax a baax sëy bi neen na ngeen ko fonk yéen waa dëkk bi gan ñi fii ñëw na ngeen leen def ni seen doom na ngeen leen def ni seen sëriñ na ngeen leen fonk ni ngeen fonk seen sëriñ toppatoo leen ni ngeen toppatoo seen sëriñ ndax ku ci nekkat ba ñu la wooyee dañoo seet ne bu ñu la wooyee ci lislaam rek war ngaa wut ji moo leen indi te fu ni la ñuy jóge ña ngay jóge Touba ña ngay jóge Faas ña ngay jóge Tivaouane ña ngay jóge ci barab bi lislaam yépp fekk si leen kon nag na ngeen leen fonk te góorgóorlu ci bu baax yéen waa dëkk bi ñii nga xam ne ñooy def mbir yi di ay xale yu tuuti ñun mag ñi noo fi waaye teewul ñoom gone yi la ko yàlla tawfeexal ba ñu def ko ba di ko ñaareel bi at wala ñetteel bi at kon nag loolu seen tawfeex ju leen seen maam defal la ñi nga xam ne moo tax ñu di ko def ndax seen maam bi muy taxawal dëkk bi lu bon lu ni kenn du ko fi def dañ koy tere ay ndaw la wut loo yoo xam ni ay garde lañ wax naa ko bii rek bi nga xam ne bi